mooy léegi nan lañuy ñuy fayee mooy ba masala boo xam ne day lii da koy concerne affaire bii nii ñuy wax mooy ana la ñuy fayee euh, julli joo xam ne la raw ndax bul fàtte benn affaire mooy masala bi ma bëgg wax nii mooy euh, que ne jant bi génn xam nga lool lañ la wax jant bee leen yee ñu jóg julli mu ne leen nañ jóge fii ñu jóge fi tuuti daal di dem julli euh, léegi déplacé wu tuuti mooy wax ji mooy waa léegi euh, mais yéen yonent bi alei satu am na wax yoo xam ne am na jamono yoo xam ne dafa tere woon ku ci julli non mu ne waaw am na de mu ne mais te mais euh, waxtu yooyu noonu mu tere woon mais bu jant bi door a fenk ci la buy door a génn ci la wii wala noonu ñu ne ko waaw loolu de ci la woon ne maa léegi kon ana naka kon la moom mi tere loolu ba pare di julli ci waxtu woowu est-ce que comprendre nga laaj bi est-ce que comprendre nga laaj bi mooy kenn yonent bi alayhi salaam dafa am ay waxtu yoo xam ne dafa tere dafa tere ku ci julli don waxtu yooyu don la don euh, bu jant biy door a fenk buy door a génn léegi te gis nañ ne fii bi mu yeewoo heure boobu la julli kon mooy te da fekk muy julli boo xam ne bu muy fay la léegi wax ji laaj bi mooy laaj bi mooy ana est-ce que ku koo xam ne dafa yor julli yum war a fay est-ce que bu dee dafa tombeeg benn ci waxtu yooyu comme après tàkkusaan ak tamit bu dee jant bi dafa nekk ci zawal mooy au ak comme li ñu concerné mooy buy dóor génn yooyu yépp yeneen ci alayhi salaam ñetti waxtu yooyu dafa tere ku ci julli léegi comme que dafa tere ku ci julli est-ce que bu nit amee julli yu mu yoo xam ne da ko raw mu war koo fay mu fàttale ko ko wala mu yeewu wala ko doon nelaw mu yeewu heure bi nga xamante ne nii mooy heure heure yi benn ci heure yi mu tere est-ce que kooku da koy julli ci waxtu woowu wala déet loolu mooy laaj bi ah, loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ cee wute dañu ci euh, wute ci ci ci ci ci masala boobu noonu jumhurul ulama jumhurul ulama rahmatullah alayhim ñoomu dañu ne dañu ne kooku noonu moom euh, non kooku moom amul amul ay heure bii dafa heure heure heure bu ñu tere woon la de non kooku da koy fay ci heure boobu même bu dee ne dafa tombé benn ci heure yi nga xam ne dañ koo tere ndax loolu li ñu tere mooy julli ku ciy julli julli naafila voilà loolu mooy ku julli naafila la ndax lan li yonent bi alayhi salaatu salaam wax comme te gis nañ ko ci hadis yi bi ñuy nettali affaire bi man adraka rak'atan non non non gis nañ ko kii ñu tudd euh, boobu gisuñu xadis bi mais gis nañ gis seen yeneen tegtal yi mooy man adraka rak'atan min salaati subhi qabla an tatlu'a ash ta shamsu faqad adraka subh wa man adraka rak'atan min al-'asri an tagruba ash-shamsu faqad adraka al ne ndax yonent bi alayhi ne képp koo xam ne dafa dab benn rakka ci suba isu julli suba laata jant bi di di kooku fekke na lan fekke na jullit suba ji mu ne képp koo xamante ne nii dafa fekke ah, li nga xamante ne mooy benn rakka laata eh, eh, eh, nu mu tudd jant bi di di so kooku fekke na li nga xamante ni faqat adraka dëgg-dëgg dab na li nga xam ne mooy al asr julli asr nga ne loo yéen léegi lii lan moo fi dalil bi lii lan mooy wane nañ ñu ne ah loolu day wane ne bu dee ne yow kon mooy xam nga yow après tàkkusaan la la tere ku ci julli bokk na ci heure yim mais bu ne képp ku fekkee benn rakka ci tàkkusaan laata tàkkusaan laata jant bi di so mooy heure timis di jot kooku fekkee na julli tàkkusaan bi kon kooku loolu mooy wane ne kon farata moom bu dee jullit farata la même bu la fekkee ci waxtu woowu ñu tere da nga koy julli ndax ki nga xam ne moom bu së mooy bu jullee benn rakka kese ci tàkkusaan ñeneen ñetti yépp ci biir timisay jot ci la koy def te pourtant nee na kooku noonu dab na li nga xam ne mooy tàkkusaan loolu mooy wane ne kon kooku heure bi mu doon julli yow bu doon nag ne waxtu wi moo 17 heures la timis di euh, kii la 19 heures kon mooy waa yi dafa ñëw ba dix-neuf heures cinq dix-huit heures neuf mu ne allahu akbar am ci benn rakk dix-neuf heures kon trois timis jot trois rakka yooyu yépp yi ci des mooy fan la koy julli waxtu timis kon loolu day wane ne le fait que mu bàyyi ba fin bi am ci benn rakk kese mooy kon nag li ñu tere bu doon lool dina ne kon kooku non non non non loolu damaa tere ku fa julli loolu dañ ciy xame ne kon farata bu dee jullit farata la taxul ñuy wax kon képp koo xam ne dafa am julli yum war a fay yépp joo xamante ne képp koo xam dafa am euh, julli war a fay kon loolu waa jumhuur ne lii day wone ne kon mooy ne képp koo xam ne dafa yore benn bor julli wala yooyu heure duñ ko fàtte wala mu doon nelaw même bu tombeek heure boo xam ne yonent ma lay saa dafa tere woon ku ci julli loolu noonu naa naafilaa taxoon ñuy wax da nga koy julli heure boobu voilà waa ah. léegi mu am nag ak li wax mooy xadiis biñ ne bi ñu gisoon xew-xew bii nii man nasiya salaata aw naama anha fal yusalliha mata zakaraha yonent mi alei saatu salaam ne képp koo xam ne dafa fàtteeti julli képp koo xam ne nasiya salaatu dafa fàtte julli aw xaaba anha aw naama anha wala mu nelaw ba mu weesu fal yusalliha na ko julli mata jamono ji nga xam ne la ko fekk la ko fàtteleku loolu mooy waxtoom mooy bi mu ko fàttale ko boobu la ne moom alayhi salaatu wa na ko julli boobu loolu mooy kon jamono jam ko fii da koo tere woon dafa tere woon ku julli après tàkkusaan loolu bokku ci moo ne fa na ko julli mataa jamono jo nga xam ne zakaraha la ko fàttale ko léegi nag euh, am na bon wax joo xamante ne nii euh, euh, ci asxaabu yi lay jóge mooy da ngay gis asxaabu yi nag bu ñu leen doo en général xanafiya yi la ci boroom xam-xam yu jublu ak waa Iraq noonu mais tekkiwul na ñoom amuñuy dalil la ah, que ñoom affaire ab ci xel rek la ñuy teg affaire yi non non mooy dañuy dañu man raisonnement raisonnement dañ cee aay de trop moo tax ñu leen do asxaabu ra'yi mais tekkiwul ne ñoom xadiis yi bariwul woon c'est vrai que xadiis yi fi mu ëppee woon mooy ñu ne woon Medina comme ñoom ay imaam Maalik ak ñoom Seydina Sufyan waaye tekkiwul woon ndax saxaaba yi ñu ngi woon ay rak tamit mais fële la ëpp ñoom nag yu bari masala yu bari yoo xam ne duñ ci gis test texte dañuy utiliser raisonnement lu bari waaw ak tamit le fait que ñuy anticiper ay masala yu bari yoo xam ne yoo xam ne xewagul wala naan bu lii amoon nan lay demee yu mel noonu ñu leen di woowe asxaabu yi mais tekkiwul ne amuñu ay xadis par exemple ñoom am na ci Euh, euh, mooy wax la ci mooy loolu Hanafi yi rahmatullah dañ naan que ne non mooy waxtu yi nga xam dañ koo tere ku ci julli euh, loolu noonu ku ci kii mooy doo ci julli doo ci julli mooy boo ko fàttale koo doo ci julli ñu ne mais leen fan ngeen teg seen wax jooju ñu ne mais yeneen temps saab yow hadis yi nga fi nettali sànq fii ci jataay bi ci ci xaybar ni seen biddant bi mais est-ce que dañoo jóg rek yeneen temps saab saab ne ñeen julli fi fi ñu fi ñu xamante ne nii moom lañ moom fa lañ biddante ah no ne da da après danañ leen nañ leen jóg ñu daal di dem ñu daal di toxu jóge fii ci xur yoowu daal di dem avant kii déplacé wu daal di julli foofu jàpp foofu julli ñu ne waaw kay li tax nag alayhi salaam def loolu ne nañ déplacé wu moo doon que ne dafa tombe woon ak waxtu woo xamante ne nii waxtu wu ñuy tere ko fa julli la mooy bu jant bi door a génn. léegi moo taxoon mu ne nañ leen dox avancé bu ko defee bu ñuy dox noonu ba àgg fi ñu fi ñu war a jullee fekk waxtu woowu weesu bu ko defee ñu daal di julli kon loolu day wane ne képp koo xamante ne dafa fàttale ku julli jum war a fay wala yu mel noonu wala mu doon nelaw ba yeewu waxtu woo xam ne dañ koy tere mooy du ko julli ci waxtu woowu du ko julli ci waxtu woowu léegi nag eh, ñoom nag seen eh, kii ginnaa ginnaa kii de mooy par exemple côté tàkkusaan bi euh, ñoom par exemple ima ku mel ni imaam Ibnul Munzir dane ñoom dafa am nag benn teqantal boo xam ne ci wàllu tàkkusaan comme mu dee nit ki dafa fàttaleku tàkkusaan julli fàtt tàkkusaan ci bés bi laata ci mooy ci jour bi laata jant bi di so ñoom dañ ne boobu ah da koy julli ndax lan ah ndax ndax tàkkusaan mooy mooy boo nee ko doo ko julli waxtu woowu yëpp lañ tere noonu julli après tàkkusaan boo nee na ko bàyyi kon kooku da nga koo bëgg dugal ci beneen waxtu. alors que bu dee fajar nii mooy moom takkaloowul ak tisbaar voilà moo tax ñoom ñu ne imaam Ibnul Munzir mu ne waa asxaabu ra'yi de ah naa biñ ne kenn du ko julli ci ña ku fi fàttale ku julli wala nga nelawoon yeewu. ci ñetti waxtu yi nga xam ne mooy yi la tuddal sànq que ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tere ku ci julli kooku du ko julli ba mu des tàkkusaan bu dee ne dafa fàttaleku waxtu wi nga xam tàkkusaan bi nga xam ne mooy tàkkusaanu bés bi ci bés bi mooy du jullib démb du bind du jullib barki démb waaye jullib démb tey la tàkkusaanu tey mu fàttaleku ko laata jant bi di so kooku du koy julli waaye sauf wa in kaanat mu ne moom imaam Ibnul Munzir rahmatullah yi ñoom ñu ne bu dee ne dafa nekk tàkkusaan goo xam ne da koo fàtte woon mooy bu démb bi wala ay ay bés bi yow mi aw bi ay yaab wala def na ay fan mu ne tàkkusaan boobu lam yusallia fi tilka saa du ko julli foo ci waxtu woowu voilà kon euh, mais mais mais waa jumbuur ñu ne waa yéen léegi gis ngeen fii gis ngeen nag waa saabu ra yi nii li ñu wax nag yéen nu ngeen ciy tontoo ndekete yéen seen dalil yi ngeen fi yor nii yu ñuy mën a seetaat la ñu ne noo ñun suñuy dalil du lu ñuy seetaat xanafiya yi rahmatullah alayhim en tout cas ñiy wax loolu ci ñoom dañ leen di tontu benn affaire ne leen yéen li ngeen wax nii nettali bii ngeen di tegtaloo du dalil ci yéen au contraire dalil contre yéen la xujjatun aleykum la laa xujjatan lakum du dalil pour yéen mais dalil contre vous la ndax lan kon mooy contre argument la ci yéen ñu ne lu tax ñu ne mais yonent salaam leeral na lan moo tax mooy leeral na wax na moom lan moo tax ñu war a jóge fii mais wax na ko ci biir xadiis yi non inna hadha majlisun wala waadin xadarana fii shaytaan nañ leen nañ leen jóge fii dem daal di ci beneen xur avancer feneen ndax lan fii dafa nekk bu kii boo xamante ne nii bërëb boo xamante ne nii seytaane daf ñu fee daf ñoo euh, naa fi seytaan mooy seytaane daf ñu daf ñu fee daf fi ne woon daf fi nekk loolu moo tax ngir loolu moo tax mu ne nañ fi nañ fi jóge loolu la mooy nañu fi jóge gi mooy saytaane moo fi ne looloo tax mu wax ne nañ déplacé wu mais nekkul ne nañ fi déplacé wu pour en attendant oh, comme que jant bi day door a kii ba waxtu woowu waxtu wi ñuy tere weesu du loolu moom joxe na lan moo tax ñu war a fee jóge kon yéen waa asxaabu ra'yi loolu mooy tontu bi kon yéen seen wax jooju suñu wax ko gën a dëgër fopp ndax li alayhi salaatu wassalaam wax fu man naamaan salaatin aw nasiyaha fal yusalliha mata dhakaraha la kafaarata lahu illa dhalik képp koo xam ne dafa fàtte dafa fàtte julli ah na ko julli walla mu nelaw ba mu weesu na ko julli jamono ja nga xamante ne nii la ko fàttale ko te amul leneen nu mu koy fayee lu dul lii voilà jamono ji nga ko fàttale ko léegi nag est ce que tombe nag jamono ju ñuy tere ko ci julleem yooyu du ci dara